waaw minal ulumi ci ay xeete xam-xam yoo xamante ne ku ko xamul ba faatu yow moom yàqu nga mooy gëm yàlla ni ngay jàppe yàlla ni ngay sellale ngir sa boroom tabaaraka wa taala bu dee xamoo ko mais yow booy dundoo ko jàngoo ko xamoo ko xamaluñ la ko te dundoo ci kooku moom perte na waaw kañ la leen lii dal li ñu faat ñoom mooy mbindeef yi li ëpp ci nit ñi taluñu yii yàlla ñoru boolewuñ ko ci ay programme seen programme da ngay gis nit ku am cinquante ans xamul exactement nañ lay jullee correctement waaw te nee na moom ci diine la judd voilà yi gën a teer a teer xamu ko mel ni sëñ bi radiyallahu anhu ñu ne ko waaw waa ñoom kañ lañu faat façon xam-xam yii mu ne is ba nga xamante ne nii arahumul kara bi nga xam ni moo ci la leen muur ngëmmentu nelaw topp seeni bànneex topp seen bakkan waaye topp àddina boo bële la leen mbiru yi dal waaw ndax ñëwuñu fekk fi loo xam ne dara amu fi woon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam suñu boroom da ko ngir mu teg ci laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi harisun alayhi azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim dafa ñëw suñu borom tàmbale lim njëkk a wàcce ci moom iqra bismi rabbika alladhi xalaq jàngal jaare ci sa turu boroom bi nga xam ne mooy ki bind waaw xalaqal insaana min alaq iqra wa rabbukal akram waaye nag mooy xeetu iqra xeet wi nga xamante ne nii mooy iqra la seenu téere tàmbalee ñoom ñoo sàggane am njàng waaw kañ lañ ko def id arahumul kara ba nga xamante ne ci la leen ay nelaw ay ngëmbent yu metti bi nga xam ne ci la leen muur ñu sóobu ci li nga xamante ne mooy seeni bànneex ak seen topp seen àddina ak li nga xam ne moom lañ jàpp ne fa la seenu salut seenu seenu la gën ci ñoom ne te juum nañu mu ne boobee lañ faat lii nga xam ne moom laa bëgg moom laay dekkil ci téere bi mu ne la'allanii ujzaa ghadan bilxusna ma'a alyadaali fi lmaqarri l asna mu ne nag dama ko def dekkil façon xam-xam yi ñu la la'allii amaana di am njortu bu baax ci sama borom du njort goo xam ne dama ci sikki sàkk de waaw déedéet njort laa am ci sama borom la'alli amaana man a shaykh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu ujza gadan ñu fay ma ëllëg mooy kan mooy fay ëllëg borom bi mooy fay fii te mooy fay ëllëg bil xusna ca la gën a rafet ajjana ya gën a kawe waaye ngërëmu borom bi tabaraka wa ma ma'al yadaali te bu may fay mu boole maag ka nga xamante ne nii moom laa sukkandikoo ci téeréem moom laa jël nose ko muy al imaamul yadaali ad-Daymaani mi nga xamante moom la la ne téereem ba di xaatimatun fi tasawuf comme ni la ko waxe woon moom bokk na ci yi nga xam ne moom la gën a sukkandikoo mu ne amaana kon ëllëg di am yortu gu rafet boroom bi daal di ñuy fay ëllëg boole maag al imaam al yadaali ad daymaani radiyallahu anhuma fil maqarril asna ca saxuwaay ba gën a muy aljana nga xam ne ëllëg foofu mooy daarul qaraar waaw mooy këru saxuwaayu way ngëm yàlla yi way ragal yàlla yi al asna ba gën a kawe nag ca aljana ya gën a kawe mu ne wa atlubu daawata mimman nadara wa min mutali'in fa ahra man qara mu ne wa atlubu taman Serigne Touba radiyallahu anhu maa ngi sàkku ad daawata mooy ñaanuk mim man nadara képp koo xam ne xool na sama téere bii bu ma fàtte ci ñaan waaw moo tax ñàkk xam la nit foog ne boo naan sëriñ diw wala saxaaba diw yal na ko yàlla yërëm ñu jàpp ne dangaa dangaa ñàkkub taalibe alors que loolu mooy ak taalibe <laughs> loolu ci boppam loolu mooy sunnaay yonent bi alayhi salaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam yoon Seyna Omar dem na di dem di di di di di def yi li nga xam ne mooy euh, dafa defoon dafa nidaroon voilà dafa nidaroon ngir dem Makka daal di fay ca Kaaba ga daal di fay def ay xeetu jaamu yàlla ba muy dem yonent bi alayhi salaam bokk na ca lam waxoon bu ñu fàtte yow bu dee yonent bi mooy wax loolu wax nañu ko ñaanal moom mi nga xam ne moo ne nañu ko ñaanal bu ñu déggee noddukat bi di wax di noddu nañu wax li muy wax di répéter li muy wax ba bu ñëwee ay ay ay ay xaw la hawla wala quwwata ay hayya ala salaa ñu naan la hawla wala quwwata illa billah ba bu jeexee ñu julli ci moom salaatu ala nabi ba pare ñaanal ko al wasila ak al fadila al wasila muy ndax benn bërëb la boo xam ne bu kawe aljana boo xam ne benn jàmm moo koy moom te moom la bëgg ñoo jariñ moo tax mu wax ñu ko képp ku ma ko ñaanal la xalat lahu shafaati sama gram mu ëllëg dina ko dal bu dee yonent bi alei saa salaam wax loolu ñaanal leen ma nit ñu baax ñépp boroom xam-xam yépp roye ko loolu di wax loolu ku xamul jàpp ne moom li muy wax moo rafet naan naan sëriñ diw yàlla na ko yàlla yërëm loolu ak ñàkk taalibi la dañ naan yow xamoo ñi xamul nag waruñoo fexe bay fexe di pousser ñi xam ñu noppi ki li ndax soit ñu ne waa ji wax moo xam wala sëñ bi bopp ah sëñ bi de la yàlla am moo ko wax fii <coughs> bu dee ne yow gëm nga am njàngaleem te xam nga ne lu jub la mais nan lay waxe lii nga ne loolu noonu jubut wala iyaazu billah kon nag loolu nañuy seetaat wax yi ñuy wax kon mu ne wa atlubu maa ngi sàkku at daawata ñaan mimman nadara képp koo xam ne xool na ci téere bi wamim mutaali'in képp koo xamante ne nii moom daf koo liirit maa ngi koy maa ngi sàkku ci moom ak ñaan fa ahraay mu gën a yeey nag ci ki nga xam ne man xaraa ki nga xam ne moom daf koo liir waaw ba pare nekk koo xamante ne nii daf koy jàngat rawatina koo kële mu ne wa kullu man nadara falyad'u lana bi xayri ma yud'a li abdin ahsana mu ne wa kullu man nadara képp koo xam ne xool na ci téere bi di masaalikul jinaan képp ku ko yëddu xool falyad'u lana nañu ñaanal ñun ash-shaykh ahmadul xadim radiyallahu anhu te suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit ki buy ñaanal mbokku jullitam ci foo xam ne newu fa am na malaaka boo xam ne borom bi daf koo tàggat bu naan amiin walaka mislu naan amiin yàlla na borom bi nangu li nga koy ñaanal te yow borom bi defal na la lu mel ni nga koy ñaanal kon mu mel ni la ngay ñaan yépp ci sa bopp la jëmaan waaw moo tax naye ñaan lu garaaw la ak ñàkk xam la mu ne kon képp ku xool téere bii fal yad'u lana nañu ko nañu ñaanal bi xayri lu gën maa la nga xam ne yudaa moom la ñuy ñaanal li abdin jaam boo xam ne ahsana def na lu rafet voilà la ñuy ñaanal ki def la gën a taaru mu ne lu mel noonee ku xool sama téere bii nag ma ñaanal loolu le kon nag dañ naan yal na ko borom bi fay ci li mu lëgëyal lislaam yal na ko booleek habibuhu xaritam ba ki nga xamante ne mooy moom la doon liggéeyal jëwriñam di di yonent bi alayhi salaatu wassalaam yal na ko boroom bi yàgga faye boole koog yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yàgga def barke ci njàngaleem ila yawmiddin amin ñun ñépp la ko wax kon nañu ñaan may ko ngërëmam mu ne kon idi du'a yanfa'u maytan fil qubur wa yanfa'u al-hayya wa yujibu al-ujur mu ne idi du'a lu dax ma daan leen ngeen ñaanal ma ndax ñaan yanfa'u day jariñ maytan ku génn àddina fil qubur nekk ca bàmmeel ya ña nekk ca bàmmeel ya ka nekk ca bàmmeel ya ñaan da koy jariñ loolu moo tax ñi génnaat dinañuy dajale di def na ñaan wala nga toog julli ñaanal ko wala di dox sa xel dem ci moom nga ñaanal ko da koy jariñ wayan fan waaye day jariñ alxayya waa jiy dund kii dund it ñi nga ñaanal ko da koy jariñ wa ujur te day waral ak payoor bu la yàllay fay ci ñaan gi nga moom lañu la wax sànk ci malaakam mi la muy wax